أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñi ngi sant suñ borom subhaanahu wa taala di julli ci suñ yenent Muhammad alayhi salaatu di ñaan yàlla mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ku topp aw njubam ba keroog yomal xiyaama di taxaw dellusiwaat nañ ci suñu téere bi nga xam ne mi ngi tudd arbauna nasiha li islaahil buyut quarante conseils yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër jiitu na ni jàng ci ñaari leson te jii war a nekk suñ euh, troisième leçon euh, ne euh, waxtu wi dafa xat tey euh, benn laaj rek lañuy laaj euh, ban conseil lañ jëloon ci leçon bi passé ku ko xam ne yëkkatu loxoom ayo bismillah var wala ko wal xaara bàyyil abu dem bàyyil abu bilal waaw bokk na ci conseil yi jëloon muy maanaam nan nan la nit ki di def ginnaaw bi mu tànnee kër wala ginnaaw bi mu tànnee soxna fekk ni nekkut woon ci ci maanaam ci lu baax wala maanaam daanu daanu woon góorgóorlu ci ci diineem na naka lay def ba fexe pour pour mu pour maanaam borom këram bu de ku jigéen la wala bu dee soxnaam di góorgóorlu ci diine. ayo barakallahu fiikum yéen jéego la doomu aadama bi di def ba baaxal borom këram wala mu baaxal soxnaam barakallahu fiikum euh, leçon tey bi. mi ngi ci vingt cinquième page mu ne conseil bi mooy ijaalil bayta makaanan li dikrillah a defal kër gi muy palaasu muy palaasu tuddukaayu yàlla ijaalil bayta defal kër gi makaanan li dikrillah muy palaasu tuddukaayu yàlla li mu bëgg a wax mooy kër gi def ko mu nekk kër goo xam ne dafay dund dafay dund ci tudd yàlla boo fa toogee vingt minutes wala même benn minute bi nga am ci kër gi sax da sentir ne fii kat wax dëgg fa yàlla këru jaamukaayu ay yàlla la kër goo xam ne boo toogee yaa ngi gis kii mi ngi julli gis nga kii mi ngi jàpp kii mi ngi jàng alxuraan kii mi ngi def lii kër goo xam ne boo fa toogee daal sa day nekk ci jaamu yàlla ndax say bët dafay xool loo xam ne wax dëgg fa yàlla ay acti jaamu yàlla la say nopp dafay dégg loo xam ne mbiri jaamu yàlla la loolu noonu dina dimbali doomu aadama bi ndaxte fréquentation ak environnement dafa gaaw ci jeex dafa gaaw ci jeexintal ci doomu aadama mu ne kon fexee la def kër gi mu nekk palaas boo xam ne ñi fa nekk dañuy gis lu baax di dégg lu baax moo tax mu ne defal kër gi muy palaasu palaasu tuddukaayu yàlla mu indi xadis bi nga xam ne moom la Abu Musa jële ci Yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne masalul bayt alladi yuzkaru llahu fi wal bayt alladi la yuzkaru llahu fi wa xay wal mayit mu ne misaalu kër gi nga xam ne dañ fay tudd yàlla ak kër gi nga xam ne duñ fa tuddu yàlla comme misaalu kuy dund ak ku faatu bu doon jox daal exemple ci kër goo xam ne dañ fay dañ fay tudd yàlla ak kër gi nga xam ne duñ fa tudd yàlla comme misaalu kuy dund ak ku faatu noonu la ko yonent bi alayhi salaam misaale ndaxte kër gi nga xam ne ñu fay ñu ngi fay tudd yàlla suñu borom kër la goo xam ne mi ngi dund dund ruu wuute kër gi nga xam ne nag kenn du fa tudd yàlla léeg-léegi sax da nga leen laaj xibla bi fan la féete ni naan la fiilaak falaak kër goo xam ne da ngay juli a di laaj si jaada ni naan la fii la nekkoon nag kër goo xam ne benn si jaada lay am da soxla kaamil di ko ab ñu naan la kaamil bi borom néeg bi dafa génn nag kër goo xam ne da nga fay toog santir ne kër gi nga nekk wax dëgg fa yàlla sa du la yóbbu mukk ca jaamu yàlla loolu ah musiba la ci ab kër a ah, baaxul ci kër mu ne kon fala budda min ja'lil bayti makaanan li dhikri bi anwaa'i mu ne kon ta ñàkk nag kër gi doon palaasu tuddukaayu yàlla mu ne ci mboolem façon wu ko tuddukaayu yàlla yépp mu ne bi ci njëkk mooy tudd yàlla ci sa xol maanaam yow ci sa xol ngay fàttaliku màggaayub suñ borom bi waaye tamit ak tudd yàlla ci sa làmmin loolu bokk na ci jàng alxuraan ak def say askar bokk na ci tamit julli julli jàng alxuraan jàngalante masala yi xam-xam yi ci biir kër gi liir ay téere yooyu noonu yépp ay acte la ay mbir la yoo xam ne dafa war am ci biir kër gi bu ko defee dund bu ko defee xale yi loolu noonu buñ ko yàggee gis day mujj booy ci seeni nopp seeni bët loolu marqué ba dañ koy màggaale léeg-léegi da ngay dem benn kër fekk xale boo xam ne bu toogee li muy woyantoo ak di ko fowoo mooy nodd di wax naan allahu akbar allahu akbar wala nga dem ci benn kër fekk fa xale bu teel a mokkal fatiha xale boo xam ne saaru suuf yëpp mokkal na ko lan moo tax loolu la yàgg a dégg wala xale buy fowantu di julli lan moo tax loolu la yàgg gis loolu mooy tax kër gi naat waaye nag ci beneen côté bi tamit da ngay dem ci yeneen kër yoo xam ne da fay fekk xale yi ay musique la ñuy mokkal xale yi ñi ngi saaga xale yi teel a mën a fecc lépp li ko waral mooy kër googu noonu dafa nekkul kër guy dund ci ci tudd yàlla moo tax borom téere bi mu daal ne wakam min bu yuutiin lil muslimina al yawm hiya mayit mu ne ñaata kër tey ci kër yi jullit ñi moo faatu ay kër yoo xam ne deena la ko waral mooy waa kër ga musique la ñuy dundee waa kër ga way la ñuy dundee waa kër ga jëw la ñuy dundee waa kër ga rambaaj la ñuy dundee waa kër ga nangam ak nangam nangam ak nangam la ñuy la ñuy dundee mag ñoo xam ne fu ñu toog ñi ngi jëw wala ni dugg ci seen loo xam ne seen yoon nekku ci xale yi toog beru ñi ngi déglu lool rek di mokkal xale yi toog ndaxte xale léeg-léeg da nga koy gis mu toog mel na kuy fo nga yaakaar ne dégluwul li ngay wax fekk mi ngi may nopp mi ngi déglu bu baax a baax a baax a baax. ni nga ko xamee mooy day jékki-jékki daal lay laaj benn laaj wala ngay wax dara mu ne la papa démb kat ne woon nga nangam ci ngay xam ne kon ndekete keroog mi ngi doon déglu kon yooyu yu jar a bàyyi xel la toog bi ngeen di toog ngeen di wax ci deru kenn di jëw kenn wala muy ràmbaaj wala benn théâtre booy seetaan wala benn làmb booy seetaan nga yaakaar ne xale bi loolu noonu bàyyi ko xel mi wallahi mi ngi koy bàyyi xel day tàmbalee marqué ci xolam mu tàmbalee intéressé wu ci loolu kon borom téere bi nee bari waa na tey ci këri jullit ñi ay kër yu dee yoo xam ne loolu moo ko deewal loolu moo ko rappal loolu moo ko bonal bu ko defee nag xale buñ màggee dañuy jël beneen yoon ñoom nii jaaxle naan waa la moo tax xale yi daal di aw nii la moo tax xale yi mel nii te yóbbu woon nañ leen daara la ko waral mooy xale yi yóbbu nañ leen daara yóbbu nañ leen école waaye lañ daan gis ci kër gi daan ko dégg ci seen nopp looloo nekk loo xam ne baaxul mu daat ne kayfa tadxulu almalaika baytan hada xaalu fa axyu buyutakum rahimahu rahimakumullah bi anwaai zikr mu ne malaaka yi naka la ñuy duggee kër goo xam ne dafa dem barab ci ay jëw ak fen wax amul saaga kër goo xam ne duñ fa tudd yàlla mukk kër goo xam ne daanaka julli saa buñ ko sentiree rek lañ koy def mu ne kër gu mel nii naka la fa malaaka yi yërmande di duggee malaaka yi yërmande kër yi dugg ak jotaay yi ñuy wër mooy jotaayu tuddukaayu yàlla yu fàttalante ci xam-xam aya jotaayu jàngalante jotaay yu mel nii la malaaka yërmande bi wër ci kaw suuf pour di fa dem mais kër goo xam ne jotaay yu mel nii amu fa fuñ toll théâtre ak xumbaay ak yeneen ak yeneen mu ne naka la malaaka yërmande yi di duggee ci kër goo xam ne nii la mel te malaaka yërmande buñ duggul ci kër googu kon sa kër moom yërmande yàlla wàcc fa moom dana jafe te loolu ka musiba la kon daal concept tey bi ci gàttal mooy kër gi nañ fexe muy dund ci wàllum tudd yàlla buñ xippee suñuy bët nañuy gis loo xam ne lu neex yàlla la suñuy nopp nañ ci dégg loo xam ne lu neex yàlla la waa kër gi koo ci xool rek da ngay gis ci moom loo xam ne lu neex yàlla la am na kër yoo xam ne boo fa toogee tuuti rek yow da ngay tàmbalee da ngay tàmbalee intéressé wu ci wàllum lu baax da ngay dégg naan kan noo dëgguñ wala nga dégg xale naan subhanallah xale bu gis lu ko jaaxal gis lu ko yéem daan ne subhanallah xale bu kontaan gis lu rafet daan ne macha allah xale bo amee lu ko yéem daan ne allahu akbar yooyu noonu dafay baax ci xale bi muy marqué ci moom muy marqué waaye wa illaa boo deful loolu rek surtout le léeg yenn gan yi nga xam ne ñoo ñëw ci kër gi indaale seeni doom léeg-léeg yenn mbokk yi dañuy ñëw dañuy yaroo feneen yaru bu neex ñëw ci sa kër gi nag toog fa nag bëgg faa jëmale lu kenn xamul di wàll say gone alors que ni mu waroon a demee mooy ñoom bu ñu ñëwee dañoo war a fekk ci kër gi loo xam ne moo leen ne sopp douche bi nga bind fa ñaan euh, buntu booy génn kër gi nga bind fa ñaanu bu ñuy génn ci kër yooyu noonu nga xam ne ay yéen a ngi may dégg. ah ñu ngi lay dégg. <coughs> may dégg ah. waaw ah, baax na waa ñu ngi lay dégg comme kër gi daal nekk kër goo xam ne. xale yi daal luñ luñ xippi xool ko rek dañuy gis ne lu baax la nga def ay ñaan yoo xam ne da koy taf da koy def ay tableau daa koy taf ci miir yi ñaanu dugg douche génn douche ñaanu bu njullee ba pare booy dem marché booy dem bitig ba loo war ñaan ay ñaan yoo xam ne xale yi dañ ko yàgg a gis bi ñuy nekk xale lañ koy gis ba bi ñuy màgg xam ne loolu dañuy mujj mokkal ko même boo leen jëndal ay fowukaay tamit nga jëndal leen fowukaay fowukaay yoo xam ne fowukaay lislaam la surtout léegi booy def fowukaay boo jot rek jënd léeg-léeg ay signe formation di ci nekk ay nangam ak nangam yoo xam ne léeg-léeg doo ko bàyyi xel ay ordinateur ay portable yoo xam ne buy sonné ay ay musique lay sonné yooyu doo ko bàyyi xel te am na ay fowukaay yoo xam ne defar nañ ko léegi yoo xam ne ay fatiha moo ci nekk ay ñaan moo ci nekk ngay bàyyi xel booy jënd nga jënd yooyu xale yi di ko fowee mboolem lu yuy jumtukaay bu yombal jaamu yàlla ci kër gi nga jënd ko ay satala yu ñu jàppoo ay sijaada ak yeneen ak yeneen yooyu bokk na ci li nga xam ne dina tax kër gi dundu dina tax malaaka yërmande di dugg ci yooyu kër kon loolu moo nekkoon conseil tey bi mooy ijaalil bayta defal kër gi makaanan muy place li zikrillahi ngir ngir tudd yàlla kon mën nañu taxaw foofu allahuma salli wa sallim wa barik wa anam wa nabika